ñu ngi woon ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ginnaaw ghazwatu bani Qurayza ah, gisoon nañ ci xew-xew yooyu ray bi nga xamante ne nii moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rey abu raafi' di salaam ibn abil huqayq aleyhi laanatullah gisoon nañ ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo doxoon mission woo bële jeexaloon nañ ñettali boobu ba ñu ngi woon ci tarjama saxaaba yooyu radiyallahu anhum te imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi leen cité waaye imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi nee woon nañu ñi doxoon mission boobu fa xaraja ilayhi min alxasraji min bani salima nafar mu ne mu génn ci ñoom te bokk ci waa banu salima juróomi nit mu nekk ci njëkkoon mooy abdullah ibn atik di seydina abdullah ibn atik moom gis nañ tarjama walillaahi alxamdu walminna mu ne wa Mas'ud ibn Sinan ak Seydina Mas'ud ibn Sinan moom it gis nañ ko ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne wa Abdullah ibn Unays moom jotoon na jiitu woon na avant nettali bii ñu gisoon tarjamaam walillahi alhamdu wal mu ne wa Abu Qatada al ibn Rib'i moom lañu jeexal moom lañ mujje woon a gis tarjamaam ci jataay bi ñu weesu radiyallahu taala anil jamii léegi nag ñu waroon a continuer tey mu ne woon ki ci tegu woon mooy xuzaa wa xuzaa yi te seen nekk juróomeelu mujj ci ñi mu cité mu ne wa xuzaa yi ibn aswad xalifun lahum mu ne ki leen ñi juróomeel moo doon xuzaa yi ibn aswad newoon seen allié ñoom waa banu salima yooyu minal xasraj moom lañu a gis moom lañu war a gis tey insha allah nag imaam ibn isxaaq raxmatullaahi nee na xuzaa'i ibn aswad la tudd noonu la imaam ibn isxaaq daldi joxe ne noonu la tudd naka noon imaam Ma'mar it la ko soloowe jële ko ci imaam az-Zuhri comme ni nga xam ne noon la ko imaam Abdurrazzaq rahmatullah yi solo ci musannafam te ci yoonam la ko imaam Ibn Mandah soloo fi ci téereem boobu di maarifatu saxaaba naka noonu imaam Abu Nu'aym ci al-Ma'rifa tamit Xuzaa'i ibn Aswad la wax noonu la tudd naka noonu imaam ibn Abdul Barr ci at-Tamhiid noonu la ko soloo jëla ko ci Ma'mar mu jëla ko ci Seydina imaam az mu jëla ko ci Abdurrahmaan ibn Ka'b ibn Maalik kantaa eh, ku mel ni imaam ibn Sa'd ci at-Tabaqaat na ko noonu imaam ibn manda ci indi na tamit ci maarifatu saxaaba imaam abu nu'aymi daal na koy solo ak boroom uxdus uxdul usdul gaaba usdul gaaba li imaam ibn al ñoom dañu ne ah te loolu ñu ko jële ci imaam muusa ibn uqba mu jële ci imaam az-Zuhri moom dane ñoom dañu ne al aswad aswad ibnu Xuzaa'i la tudd mooy gis nga tur bi kon mooy dafa am qalb qalb mooy loo xam ne dañ koo dañ koo jàllar bi mooy xam nga imaam ibn Isaaq dane al aswad al Xuzaa'i ibn aswad ñeene al aswad ibnu Xuzaa'i la tuddoon al aslami bokkoon ci ko jóg waa aslam buur yàlla nag moo xam réellement naka réellement la tuddoon en tout cas tour bi bu dee ci eh, boro imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba moom al aswad ibn la ko tudde waaye mu cité ne imaam ibn isxaaq nag kanta imaam ibn isxaaq ah moom dane xuzaa'i ibn aswad te ci même al isaaba boo demee ci yenn tom yi ba muy def tarjama dafa def xuzaa'i ibn aswad après boo demee foofu mu ne la jiitu woon na ca al aswad ibn xuzaa'i foofale lañ ko defoon kon daal turam lool la ñii nee nañu ko mel ni imaam ibn isxaaq xuzaa'i ibn aswad ñii ne al aswad ibn xuzaa'i bokkoon al aslami gis nga ku dëkk ku ku ku dëkk loolu waxoon nañ ko ku dëkk ci waa aslam aslam ab ab tribu la woon aslam ak rifaar gifaar gafarallahu laha wa aslam saalamaha allah loolu gisoon nañ ko ca tarjama imam abu dhar al-ghifari radiyallahu taala anhu wa ardah aslam ab tribu képp koo xam nag ci waa aslam nga bokk yow dañ lay wax al aslami bu dee góor al aslami bu dee jigéen al aslamiya bu dee ku bokk ci waa banu salima comme sangam ñii nii nga xam ne moom mooy seen ali comme ñoom naa Jaabir ñoom Seydina kii nii ñu gis Abdullah ibn Atiq Mas'ud ibn Sinan Abdullah ibn Unais Abu Qatada al-Harith ibn ñooñu nga xam ne ci waa Banu Salima lañ bokk ñooñ kenn du wax aslami as-salami salami lañ leen di wax pas al aslam aslami mooy ku bokk ci tribu des aslam as mooy ku bokk ci tribu des Bani Salima as-Sulami mooy ku bokk ci tribu de Banu Sulaym voilà loolu lu jara kii la bu ko defee nga bañ a perdre ji ji jaawale nga dégg ñu ne Abdallah ibn Amr ibn Haram nga gis léeg-léeg duñ ko maas kenn du ko maas li ëpp ci téere yi kenn du maas loolu nga gis ñu def siin alif ak laam def siin def laam def miim def yaab yi xëcc après yow nga war a doo ñëw ne ndax boo ne as-Sulami mooy kooku ci waa Banu Sulaym la bokk alors que bokkul ci ñooñ as-Salami voilà as-Salami min Bani sa sa boobu ngay ngay préserver sa la mi kon moom <coughs> al-Aswad ibn Khuzai wala <coughs> al-Aswad ibn Khuzai wala Khuzai ibn Aswad moom ci waa Banu Salima la bokkoon waa banu aslam aslam allié la woon nag ci waa banu salima yii comme niñ ko gisee ci tarjama yi weesu mooy bokk na ci ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon ci waxu imaam ibn Isxaaq riwaayam bi mu jëlee ci imaam az mu jële ko ci sëriñam di abdallah ibn Ka'b ibn Malik këne moom mii bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la yónni woon ngir ñu dem rey ki nga xam ne mooy fële ca Xaybar Abu Rafi' di Sallaab ibn Abil Huqayq an-Nadari ma boo gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bi ñuy gis tarjama Abdallah ibn Atiq kon jarul ñu ciy ñëwaat moom nag imaam euh, Seydina euh, euh, al aswad ibnu Xuzaa'i keroog bi nga xamante ne nii ci la ghazwatu Uhud am imaam at-Tabari nee moom al aswad ibnu Xuzaa'i fekk na xare Uhud waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it ba muy yebal seydina ali ibn abi di ko yebal yaman ngir mu dem foo fële a ah, ci ci eh, feewu dundam côté aj ga moo tax seydina ali ibn abi yaman la jóge woon ci aj gi daal di ñëw ëndaale li nga xam ne mooy budunu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne ñoom la doon rendi foofu mu matal lépp buñ boolee li mu indi ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu matoon euh, téeméer boo xamante ne moom lañ indi woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ciy rendi 64 waaw daal di ciy rendi 63 63 seydna ali ibn taalib àggale li nga xam ne moo ci des moom al aswad al xuzaa'i moom bokkoon na keroog bi yonent mi alayhi salaatu yónnee seydna ali ibn taalib yaman moom àndoon na ci <coughs> àndoon na ci ñooñu mu yebaloon ah nga xam ne bi ñu demee foofu di ubbi foofale yaman am benn góor benn waay bu bokk ci benn tribu buñ naan mazhij daldi génn ngir daldi kooraakoor al aswad ibn Xuzaa'i daldi koy rey daldi jël yéerayam yoroon ak mbubbu koŋ yaag yépp ak armée ba moom nag imaam euh, al aswad al Xuzaa'i al Xuzaa'i al aslami radiyallahu anhu imaam al de nee na kerook Xunayn bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne comme niñ ko gisoon bi ñuy def tarjama Seydina Abu Qataada ci jataay biy weesu alxaaris ibn Rib'i al ansaari radiyallahu anhu ci wax bi mu waxoon ne man qatala qatiilan lahu bayyina fa fa lahu salabo képp koo xam ne rey nga ko man di rey cay ci yéeféer yi am ci li nga xamante ne mooy preuve buy woo xam ne man nga koo ëndi présenté ko ñu xam ne yow yaaray diw kooku falahu salabu lim fi indi ci armement ak yooyu yëpp yaa ko moom moom mii seedeeloon na bokk na ci ñi seedeel ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abu euh, euh, Qatada ah, bu dee kenn la bu dee kenn kese la moo kenn rekk a ko seedeeloon kon mooy ka ebo ka ne woon kon nañ ko bàyyeeg man bu dee nag ñu bari la woon kon mooy doonul woon moom loolu nag lañ am ci tarjama moom Seydina selon imaam ibn Isxaaq Xuzaa'i ibn Aswad wala ci ñeneen ñi al Aswad ibn Xuzaa'i al aslami xaliifu bani Salima radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi nag keneen ki nga xamante ne nii moo ci des mooy kon keneen ki ci desoon ñu waroon a gis tarjamaam mooy ki nga xamante ni nii moom la imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi daldi woon cité woon mooy ci riwaayam waxoon nañ la moom da ci defoon bunt ci kitaabul maghazi baabu qatli abi raafi abdallah waaw ibn xuqayq abi xuqayq wa yuqaalu sallaam abil xuqayq mu ne keroog ci xadiisam boobu ne bi muy bi yonent mi aleyhi salaatu di yónni moom ñaari nit la yónni la la la moom imaam al Buxaari mooy kan mooy moom dafa cité ñaari nit kenn ki mu ne mooy al Abdallah ibn Atik la cité ki ci des moo doon al Abdallah ibn Utba Abdallah ibn Utba nag moom tarjamaam lool kese lañ ci mooy ne moom de bokkoon na ci ñi nga xamante ni nii ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni te ñoom ñoo ko laajoon waa waa Xasraj ngir bëggoon a kële mu jox leen ci ndigal ne moom Abdallah ibn Utba ci la woon te ki ko tudd ki tudd ne ci la woon mooy riwaaye Seydina Seydina Al-Bara ibn bi nekk ci imaam Al-Bukhari lool kese lañ am ci moom waaw ndax tamit saxaaba yi radiyallahu du ko du ñépp lañ am mooy da ngay ñoo xam ne tur rek lañ lañ xam ci ñoom xam nañ ne saxaaba lañ mais quand même loolu xamuñ ci ñoom mooy amuñ dara lu ñu nettali voilà loolu la mooy moom loolu kese lañ am ci li nga xamante ne nii euh, mooy tar jawaab léegi kon walillahi alhamdu wal minna kon pare nañ ci li nga xamante ne mooy tarjama yooyu insha kon nag ñu war a àggale ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ginnaaw ghazwatu bani qurayza bokk na ci xew-xew yooyu insha bu ñu war a gis tey muy denc gu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di denc saydatu zaynab bint jahsh muy saydatu zaynab bint jahsh ibn riyab ibn Ya'mar ibn Sabira ibn Murra ibn Kabir ibn Ghanm ibn Dudan ibn Asad ibn Khuzayma al-Asadiyya ummul mu'minin muy sayyidatuna Zaynab bint Jahsh ah yaa ngi fàttaliku yàggul rekk bi ñu fi tudd waa kër waa kër waa kër kan waa kër eh, kii Jahsh tuddoon nañ leen waa kër euh, Jahsh waxoon nañ Abdallah ibn Jahsh Hamna tudd nañ ko karo bi xaadisatul ifki Zaynab ak Abu Ahmad Sayyidatu Zaynab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxu imaam al-Haafizul Bayhaqi ci dalaa'ilu nubuwa imaam al al bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu ne tazawwajaha ba'da qurayza ndax boroom xam-xam yi ci seen bopp dañoo wute ana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kañ la denc sayyidatu Zaynab mooy ah ñun fii ñu ko placé loolu lu unanimité du boroom xam-xam yépp a ci ne sayyidatu Zaynab heure bii lañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam denc lool du unanimité de mooy du loo xamante ne nii ñépp ci d'accord ne nii la demee hmm. ndax ku mel ni ah, imaam al-Waaqidi waaye jiitoon na ko imaam Qataada imaam Qataada moom dane ci wax jooju ak yeneen dañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ci cinquième année bi la ko denc yooyu mooy wax yi laa lay indil wax yi wute yi cinquième année bi la ko denc voilà ñun ci ban année lañ nekk ni ñu ngi ci cinquième année bi nga ne kon yow wax bi wutewul ak waxu imaam al-Bayhaqi bi ma ne la waxuma dañoo wuti dama ne du unanimité rek dama lay indil wax yi léegi mooy ñoom dañu ne cinquième année bi la am ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom dañu ne ah dañoo préciser sax mois bi ci cinquième année bi ñu ne Zul Qa'da la woon ñu ne Zul Qa'da ci cinquième année bi weeru Zul Qa'da ci la ci la li nga xamante ne nii loolu xewe woon mooy ci la yonent bi alayhi salaatu dal di denc saydatu Zaynab euh, bint Jahsh radiyallahu taala anha wa ardaaha ah imaam alxaafiz al bayhaqi nag moom moo préciser ne ginnaaw banu qurayza la ginnaaw ghazwatu banu qurayza bii nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi denc uh, sayyidatu zeynab bint jahsh te ghazwatu banu qurayza kañ la am ci cinquième année bi mu ngi am ci fin wu année bi ci weer yu mujj yi euh, yi mujj ci weer ci at bi ci la am kon mu ne ci zul qa'da kon lañ ko lool zul qa'da mooy ñenn ñee wax lool imaam al bayhaqi ne ginnaaw ghazwatu bani qurayza waaye nag xam nga yii wax yi njëkk yi nii da ngay gis ne wuute bi amul mooy ñépp li ñu wax mooy ay précision la cinquième année bi moom ñépp ci d'accord mooy côté bii wax yi ñu rombagul léegi nag weer yi Zul Qa'da ak ginnaaw ghazwatu Bani Qurayza lool ay précision la kanta imaam Khalifa ibn Khayyat rahmatullahi alayhi ak Abu Ubayda Ma'mar ibn al-Muthanna rahmatullahi alayhima naka noon imaam Ibn Manda rahmatullah alayhi ñoom dañ na yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi denc sayyidatu Zaynab bint Jahsh ci ñetteelu at mi ci gàddaay bi ginnaaw gàddaayam gi moom alayhi salaatu wassalaam waaye loolu mooy wax yi laay léegi lan moo gën a dëgër imaam alxaafiz al al al ibn alxaafiz ibn mu ne nag wax bu njëkk bi loolu moo gën a lool mooy li gën a siiw mooy këne ginnaaw ñu ne ci cinquième année bi ñu loolu moo gën a siiw këne ci troisième année bi la mu ne te loolu imaam ibn jarir rahmatullah alayhi ci taarixam bi muy indi xew-xew yi xew ci juróomeenu at mi moom ci jamono jii la ko indi ak ñeneen ñoo xamante ne nii ci waa ahlu taarix ci lañu ñuy toppatoo histoire yonent bi alayhi salaatu Ah, ci jamono jii leen ko indi sayyidatu Zaynab nag bint Jahsh kon loolu mooy kon li gën dëgër mooy kon dañ naan li imaam al-Bayhaqi wax cinquième année bi ginnaaw ghazwatu Bani Qurayza looloo tax ñu dal di koy indi fii waaye nga xam ne wuute am na voilà wuute bi mooy jàppal ne wuute am na te nga xam ko te takk ko te bañ boo déggee keneen wax lu wuuteeg lii ah nga reconnaître ne ah am na nag am na nag ñeneen ñoo xam ne wax nañu leneen lu wuteeg ñu wax ñu wuteeg lii <coughs> moom sayyidatu Zaynab bint Jahsh li ko wuteeg soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis gis nañu sayyidatu Xadiija radiyallahu anha gis nañ génn na àddina gis nañ sayyidatu Sawda <coughs> ak suñu yaay Aïsha suñu yaay ummu salama ñoo ñëpp gis nañ leen ah, ak ak kan nga ne ma eh. mais rayxaanu nag niñ ki tuddoon keroog ci waa banu Qurayza ah. mais rayxaana boobu lan lañ waxoon ci moom ray xaana boobu noonu waxoon nañ la ne du soxnaam milku yamin la woon moom moo préféré woon ne mu nekk jaam moo ko gënal mooy mu yonent bi alayhi salaatu bañ koo denc te mu nekk moomeelu yonent bi alayhi salaatu salaam kon kooku bokkul waaye même boo ci boolee yeneen ñi nga xam ne war nañ leen a kii ñoom ummu habiba ummu habiba di ramla bint abi sufyaan ñooñ ak ñi ci des a ah, boo seetloo ak sayyidatu Hafsa sayyidatu Hafsa bintu Umar ibn al ñooñ ñëpp boo seetloo ñoom sayyidatu Zaynab bii dafa am lu mu lu mu lu mu wuteeg ñoom mooy boo seetloo sanq nii bi may tudd turu sayyidatu Zaynab déglul Zaynab bint Jahsh ibn Riyab ibn Ya'mar ibn Sabira ibn Murra ibn Kabir ibn Ghanm ibn Donan ibn Asad ibn Khuzayma al kooku côté baayam lool la moom nag li mu wute woon ñële mooy ne moom moom doomu bàjjanu yonent bi la aleyhi mooy yeneen soxnaam yi kenn du ci doomu bàjjanam yo moom mii di Zaynab mooy doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu mooy Umayma bint Abdil Muttalib mooy Umayma di doomi kan Seydina ki doomi Abdul Muttalib sayyidu Quraysh muy maamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doomam ju jigéen ju tudd Umayma moom moo jur Sayyidatu Zaynab léegi kon Abdul Muttalib moo jur bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam di Abdullah moo jur Umayma mi nga xam ne moo jur kan Sayyidatu Zaynab bi looloo tax loolu particularité la boo xamante ne moom la Sayyidatu Zaynab bint Jahsh daal di amoon te yeneen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wuñ ko woon am euh, mais boo fàttale ko boo fàttale ko euh, mooy wax ji même imaam al-Bayhaqi wax wax ji imaam al-Bayhaqi wax këne euh, dencu Sayyidatu Zaynab mooy dañuy ñëwaat ci tarjeex bi ñu defoon sànk parce que daa am loo xam ne dama ko naroon a fàtte te loolu day remettre en cause wax ji mooy <laughs> alhamdulilah sànq bi may wax moo tax laa ilaa léeg-léeg da wax benn masala am loo fàtte loo xam ne bés boo ko fa il suffit buur yàlla muur ko fàttale ko woo rek mooy yow li ngay wax ci masala boobu boo toogaatee loolu ñëw sa xel la nga fàttaleku la nga fàtte woon dangay ngay abi avis loolu nag laay def nii mooy dafa am lu rëy lu ma fàtte woon mooy ne ah ah ah léegi kon yow ndeke waxu ñoom Seydina Xalifa ibn Xayyaat ak Abu Ubayda Ma'mar ibn Musanna Ma'mar ibn musanna ak ibn Manda ñooñu seen wax jooju nag mooy far nag dëgër nag nga ne waa ah, taxawal ñoom ñoo ne woon ci ñetteelu at bi la koy nenti ma lay saar saam denc loolu laa la ne loolu mooy li gën a dëgër contrairement ak li imaam alxaafiz ibn ibn kathir ne bu njëkk bi mooy wax bi ne ci cinquième année bi la ba imaam al bayhaqi ñii ne zul qa'da imaam al bayhaqi ne ginnaaw banu qurayza la xew këne loolu noonu mooy li gën a siiw mooy moo gën a siiw mais loolu gënu dëgër li gën a dëgër mooy wax bii ne ñetteelu at bi la ah léegi nag yow di ñu wax nag sa wax jii li nga fàttaliku waa yow lan nga ko fii lu tax après yow nga ne kon lii moo gën a dëgër ma ne la waaw kay léegi nag kaay xam nga gisoon nañ xaadisatul ifkim yaa ngi koy koom xaadisatul ifki mu waaye yaa ngi koy fàttale koom déet muy xew-xew nettali duur wu rëy wa sos wu rëy wa mi nga xam ne moom lañ sosaloon yaay jullit ñi di sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw maa ngi koy fàttale ko lool kañ la amoon ah. mais loolu bi ñu ko gisee yàggul ma la waaw léegi loolu mooy ne yow loolu man fi ma ci bëgg a wax mooy euh, dafa am ci nettali boobu te xadiis bi gisoon nañ ko waaw muy xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ngi saxiix imaamul Buxaari mu ngi saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj ak waa ahlu sunan ak ñooñu ñépp muy xadiis boo xam ne bu wér la fii en la darajati sihha fa gën a lu wér ci xadiis fa la ne ma ne la fàttalekul la sayyidatu Aïsha waxoon euh, sànq xaw ma lu tax ma tudd xam na ne wax nañ ko ci xadiisul ifki te fàttaleku moon affaire bi waaye loolu la yàlla dogal léegi nag dogal na ne man gis nañu ko léegi kii na léegi loolu mooy sayyidatu Hamna Sayyidatu Aïsha bi muy nettali loolu lan la wax dane bokk na ci ñi nga mooy ñoom Mistah ñi ko doon tuumaal ak ñoom Hassan ak ñooñu mu ne keroog bokk na ci ñi nga xam ne ba ñu dóor leen ay yaru ku tuumaal nit lu dul njaaloo te du te te demewul noonu bokkoon na ci xam na bint Jahsh te moom lan moo ko ci dugaloon mooy da doon jàppale kan sëram sëram di kan Zaynab bint jaas mi nga xam ne moom mooma ci waxu tey dañ naan moom moomoom doon diir mbagg ci soxnaa yonent bi sa saatu salaam man sayyidatu Aïsha ndax euh, buur yàlla da ko mayoon taar ba pare may ko le fait nag mu bokk ak yonent bi alei saatu salaam ba pare mayoon ko ay qualité yoo xamante ni nii ak mbaax lu kenn lu lu lu lu lu xel manu la xalaat léegi nag sayyidatuna Aïcha mooy comme que ay wujj rek yu nekk loolu moom démb du tay la xew mooy wujjante tuuti day am ak fiiraange yooyu moo tax yaayu yaayu sayyidatuna Aïcha di sayyidatu Ummu Rumaan sayyidatu Ummu Rumaan di yaayu sayyidatuna Aïcha keroog bi xaadisatul ifki nettali boobu jógee bi mu ñëwee ba mu koy dóor yëg ba mu ko yëgee ne yonent bi alei saatu salaam may ma permission ma dem ci sama kër ñaari baay ba mu fa demee laaj di jooy di laaj yaayam ak baayam mu ne ko sama doom wàññil noppalal sa bopp amul kenn koo xam ne jigéen gu wel ni mu war a mel sopplu ci boroom këram lu dul ne ay wujjam dinañu ko euh, takkali pot dinañu ko sosal ak yu mel na mooy ne loolu côté wujje léegi sayyidatu Aïcha ne woon moom sayyidatu Zaynab mooy kenn ki nga xam ne moo ma doon diir mbagg daanaka ci soxnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu li ma la li ma ci bëgg a wax mooy ne kon yow bu dee xaadisatul ifki moo moo jëkk Banu Qurayza xare Banu Qurayza bii ñu gis ba fan yii te ci xaadisatul ki nettali boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sayyidatu nee woon na bokk na ca ñañu ñañu nga xam ne ñoom bokkoon nañ ci ñi doon euh, gën yaatal affaire bi wax ji di ko gën a yaaw yi di ko gina lawal bokkoon na ci xam na ndax da doon jàppale sëram bi nga xam ne soxna la woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ma doon diir mag kon kay loolu mooy kon fekkoon nañu takk ko bu yàgg te loolu boo fàttale ko foofa waxoon naa la waxoon naa la boo fàttale ko nga dellu ci fichier ya mooy ne waxoon naa ne kon takkuk sayyidatu Zaynab bint Jahsh kon ñun waroon nañ ko gis avant fii waaye nag nañu dem ba fi nga xam ne en général fala ko boroom xam-xam yi ahlu siyar yi léeg-léeg fañ koy placer ñu door ko gis mooy fii kon nag ci kaw loolu nag ci kaw loolu ci kaw loolu mooy li nga xam ne mooy kon dëgëral que waxu ñoom imaam euh, euh, euh, ibnu Mandah bi ak ñoom Xalifa ibnu Xayyaat loolu mooy li dëgër kon mooy ne Sayyidatu Zaynab yonent bi alayhi salaatu denc na ko bien avant ak Banu Qurayza xaadisatul ifki ba muy am lool Banu Qurayza xewagul woon te lool leeraloon nañ ko ndax diggante waxu Seydina Sa'd ibnu Mu'aaz ba nga xam ne moom Banu Qurayza fekke na ko léegi nag xaadisatul ki ñenn ñi ne woon moom moom mooy génnoon na àddina fekkoon na mu génn àddina te xaadisatul ifki sayyidatu Aisha ne moom fekk na ko fa ba mu taxaw doon doon doon doon doon ŋàññ kenn ci kii doon wax ba keneen ki euh, na Sa'd ibn Ubaada di wax moom ñuy joxalante kàddu lool ba ñuy wax loolu waxoon nañu leeroon nañu kon nag mooy sayyidatu Zaynab yonent bi alayhi salaam dencoon na ko lépp lii léegi nag c'est possible bu nekk troisième année bi comme li ñoom imaam ibnu mandah ñiy wax ñoom Seydina Abu Ubayd ak Xalifatu ibnu Xayyaat waaye mën naa bañ a nekk loolu mais daal li leer mooy avant xaadisatul ifk ba avant Banu Qurayza contrairement ak li nga xam ne moom la ñu waxoon sànq kon loolu mooy li gën a dëgër léegi nag euh, Sayyidatu Zaynab radiyallahu anha moom nag gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un hawla rasul waaye boo nettali eh, li jëm ci ay mbiram ni ginoon nañ ko yaatal tamit surtout ci tafsiru suuratul ahzaab mu ngi ci archive yi loolu ginoon nañ ci yaatal moo tax moo tax fii nii tey lii nii duñu dugg ci détail yooyu duñu dugg di yaatal comme niñ defoon noonu déedéet mooy sayyidatu Zaynab te gisoon nañ ko tamit bi ñuy def tarjama Seydina kan moo ne woon boroom këram avant ndax yonent bi alayhi salaatu salaam soxnaam yi amul kenn koo xam ne ci ñoom ku mu jant ku mu ku mu denc nga nekkoon jeeg ba mu des sayyidatu Aïcha nga nekkoon jànq mooy masoo sëy sayyidatu Aïcha kepp donc kese la denc fekk masula sëy sinon ñi ci des ñépp mas nañoo sëy ñépp ñépp ñépp ñépp ñépp sayyidatu Zaynab bi nag bi ñuy def tarjama boroom këram bu njëkk ba woon gisoon nañ ko te bokk na ci yi njëkk ci seen tarjama ci siira bi moo doon Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala an ali Sharaxil mooy Seydina Zayd ibn Haarisa moo ko njëkkoon a denc ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la Seydina Zayd ibn Haarisa nga xam ne fils adoptif la woon fële ca Makka laata sax révélation bi di officielle la newoon ndax sayyidatu euh, sayyidatu Xadiija moo ko mayoon ay mbokkam ñëwoon fa ngir jël si ko moom mu préféré des ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu kontaan ci le fait que mu préféré ko gënul ko waa këram ay mbokkam ay baayam ak i nijaayam ndax jaam lañ ko fa jàppoon ba mu ñëwoon fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ci kaaba gi daldi yëgle ne à partir de tey Zayd kat doomi Muhammad la ba moo tax Seydina Zayd Zayd ibn Muhammad lañ ko doon woowe bu ma bu ma génnee àddina moom ay donn mu génnee àddina maa koy donn loolu révélation bi ñëwagul bi mu ñëwee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la mën a am soxna ak yooyu mu daal di koy seetal ki nga xamante ne mooy doomu bàjjanam di Sayyidatu Zaynab bii daldi koy may waaye moom d'accord wuñu woon mooy waa kër sayyidatu Zaynab sayyidatu Zaynab ci boppam d'accordul woon ñu may ko kii waaw ba maa kaana li li li mu'minin mu'mina idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara boo aaye boobu ba nim jeexe ñoom la doon wax këne warul ci ab jullit bu góor ku gëm yàlla ku góor walla ku jigéen buur yàlla daal di dogal dara ak ndawam ne lii lañ bëgg moom lii lañu bëgg a def lii mooy suñu namm namm lii lañuy def lii lañ bëgg ngeen wéyal ñoom muy am lum ciy tànn ba moo tax sayyidatu Zaynab daal di woon d'accord ci kaw loolu sëy ak sayyidatu sayyidina Zayd ibn waaye nag seen sëy ba yàggul ndax sayyidina Zayd ibn Haritha moom comme que statut jaam la yor mooy jaam bu ñu libéré même bu dee libéré nañ la mooy yow mawlaa nga mooy de façon loolu da topp mooy yow mii xam nga ne bokkoo ak man man nga xamante ne nii sama maam mooy ma mooy sangu Quraysh ki nga xamante ne mooy Abdul Muttalib di sa di yaayu sama ba samay di baayu sama yaay Umayma ak fi ma bokk Jahsh ak ñoon ñu may may ab jaam ñoom loolu même seen ñoom Abdallah ibn Jahsh ñooñ daal wuñ ci woon d'accord mais bi aay boobu wàccee ñu d'accord sauf que loolu dayul desu dañul woon moom mu ko doon xoole bët boobu ba moo tax Seydina Zayd à chaque fois mu daldi woon ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir euh, ne ko moom daal lim gis daal mooy day day day day day day fase ki nga xamante ni nii mooy soxnaam si ñu ko may ndax nekkin gi daal metti na lool jafe na lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa bu ma see ñëw di ko mu ne ko ittaqillah wa amsik alayka zawjak ne ko ragalal yàlla Zayd te nga téye sa soxna fexeel téye sa soxna waaw sauf que nag foofu buur yàlla daa am lu mu fa doon jàngale loo xam ne moom la nam moon ne da koy jàngale dina xew te nag du du du du Seydina Abu a koy def du ci moom lay jaar du Seydina Omar ci moom lay jaar du jaar ci Seydina Ali waa ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay jaay lay jaar mooy bi nga xam ne ci la suñu boroom namm dindi li nga xamante ne nii mooy li ñu naan fils adoptif ci l'islam ndax loolu arab yi dañ ko xamoon looloo tax yonent ma ne saa sax adopté woon ko mais yonent suñu borom bi mu nammee dindi lool ci yonent bi alayhi salaam la ko jaarale waaw ndax fils adoptif réellement du fils kooku moom du fils mooy mënu la doon nit ki ci l'islam laa wax de ci charian si fi si fils adoptif mënu la doon nit ki waaw ay doomu waa ji ne fi ñu ne moom mooy moom fils adoptif la ci gaay la bokk noonu non bii suñu boroom nammee dindi lool nag ci la xewale loolu Seydina Zayd daal di denc kan ki nga xam ne mooy say na mais suñu boroom ci nam nammam ak dogalam xamoon na ne sëy bii du yàgg te sëy bii dina tas te bu tasee soxna si mu dencoon yow yonent bi alayhi salaam yaa koy denc waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam lool xamoon na loolu moo tax Seydina Zayd bu ma see ñëw nag ci moom di ko jàmbat soxnaam naan ko soxna si daal moom ne foog foog ma wàcc ko tey ah sang bi foog ma wàcc foog ma wàcc Zaynab mu naan ko déedéet ragalal yàlla te téye sa soxna léegi nag loolu nag la suñu boroom di nettali ci suuratul ahzaab bim naan ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim Uh, wa id taqulu lilladi an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqi llah wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdiih wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxshaa falamma qadaa zaydun zaydun minha wataran zawwajnaakahaa likay laa yakuuna alal mu'miniina xarajun fi azwaaji ad'iyaa'ihim idhaa qadaw minhunna wataraa wa kaana amru llahi maf'uulaa maa kaana 'alaa nabiyyi min harajin fiimaa farada llahu lahu sunnata llahi fi lladiina xalaw min qablu wa kaana amru llahi qadaran maqduuraa loolu mooy aaya yi wàcc suñu boroom di wax lii dama lay indil historique Euh, euh, denc bi nan la demee mooy suñu boroom wàcc aaya boobu ne fàttalikul bi nga xam ne ci ngay wax yow yonent bi aleyhi salaam ki nga xam ne buur yàlla moo ko xéewale muy Seydina Zayd xéewal ko ci ni'matul ijaad xéewalu nekkal ko génne ko ci ñàkk a nekk nekkal ko waaye ah lilladi an'ama allahu buur yàlla xéewal ko ci ni'matul imdaad di ko tëbb def ko li def ko musulman li gën lu nit mën a am def ko jullit def ko waaye lilladi an'ama allahu def ko ki nga xam ne moo ko yar di xayrul bariya ki gën ci mbindeef yi yooyu yépp <coughs> muy lan xéewal yi nga xam ne moom la ko suñu boroom defal defal ko mu bokk ak yow jamono ñu naan déet bokk ak yow benn dëkk ñu naan déet bokk ak yow benn kër ñu naan déet nga yar ko kilifa allahu loolu lépp muy xéewal yu ko yàlla defal mu ne fàttalikul bi ngay wax ko wa an'amta alay yow alayhi salaatu wasalaam nga defal ko xéewal tamit ndax tamit xéewal gi nga ko defal premièrement nga boole ko ci sa bopp jàppe ko comme doom ji nga jur waaye xéewal jiñ ko defal nga jël sa doomu bàjjen may ko ko muy koo xam ne ku nekk ku nekk bëggoon na mu nekk soxnaam waaye nga jël ko daldi koy may moom wa an'amta alayhi muy sayyidatu Zaynab nga di koy may fàttalikul bi ngay wax kooku naan ko am an amsik alayka zawjak wattaqillah téyel sa soxna saa bu ma soon a ñëw mooy saa bu ma see ñëw ne ko oh, tey moom moom oh, sama sëy bi sang bi sama sëy bi sa sama sëy bi baal ma denc ma delloo ma ma ma ma fase kii rek baal ma de ma ma ma wàcc ko rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko téyel sa soxna te nga ragal yàlla amsik alayka zawjaka wattaqillah suñu borom ne ko nag wa fii bi nga koy wax loolu yow alayhi salaatu salaam fii yaa ngi doon nëbbu fii nafsika ci sa biir loo xam ne mallaahu mubdihi loo xam ne buur yàlla da koy feeñal mooy lu mu yàgg-yàgg buur yàlla dina ko feeñal te mooy li ma wax sànk mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam boroom bi xamaloon na ko ne sayyidatu sëy bii nii du yàgg te bu tasee yow yaay takk kooku waaw mu ne ko nag wa taxsha an-naasa wallaahu ahaqqu an taxshaa mooy yonent ma lay saa saa loolu moo tax euh, nit nit amul kenn ku taxaw naan man moom je ne suis pas je suis un kenn mënuma influencer loolu moom koo ko wax mooy mu ngi lay wax loo xam ne xamu ko mooy ne nit gis nga bii abim ne muy environnement bi ne société bi mu dund. loolu day dese ci day lese ci moom ay mark day dese day lese ci moom loo xamante ne nii ci ñoom la ko jële mooy nul ne euh, euh, waaye kenn du la influence lool moom amul léegi moo tax nit ni ngay soloo yow boo boo juddoo boo nekkee wolof nekk ci ñoom doo xool télé yi xamoo woon yooyu boo màggee nooy def comme ñoom ngay soloo di waxe comme ñoom di lekke comme ñoom di def comme ñoom ndax ñoom nga xam léegi nag sa même yow moomu noonu juddoo foofu ci wolof yi boo amee doom mu juddoo ci wolof yi nga indi ko ci tubaab bi jox ko tubaab mu yaral la ko fii demal bu màggee ngi ñëw gis ko nan lay est-ce day mel ni yéen ñi dëkkoon ci village bi fële wala yéen wolof yi du mel ni yéen yonent bi alayhi salaam nag société mecquoise boobu mu newoon mooy ñoom affaire adoption dafa newoon loo xam ne lu rëy la woon mooy fils adoptif ak ki nga jural sa sa geño ñoo yem sauf que l'islam lii mu bëgg a dindi moo tax euh, dindi fay aada du lu yomb de ay aada yoo xam ne dafa ancré wu des siècles voire des millénaires et des millénaires ça ne se deux revers de avec un revers de main comme nga ñëw rek ne nii mu dem loolu yombewul noonu de yonent bi alayhi salaatu nag loolu la doon sóoraale mooy mu ngi woote ci lislaam ñu bari li waa Quraysh ñoom bañal nañ ko ba génne ko waaye masula désespéré masula désespéré ma zaala yad'uhum hatta hum ma zaala yaghzuhum daxalu fi diini fawjan fa fawjan mooy masula deñ di xareek ñoom ba xare ngir xare ji jaay ay exploit yooyu nga xam ne nitu àddina yee koy def waaye ngir indi leen ci diine te masula nag neenal benn méthode waaw ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al wa jaadilhum billati hiya ahsan ak tamit jihaad yépp la doon def yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam masula désespéré ci ne waa Màkka dinañ dugg ci diine ji malgré Badar jàll na lépp jàll na masula désespéré que ne ay mbokkam waa Quraysh minimum bu dul ñépp mais ñépp ci ñoom dinañ dugg ak tamit après te wuñ duggee mooy seen seen descendance kenn dootu ko wax ñooñu kenn dootu leen gën a kenn dootu leen gën a mën dugg ci lislaam léegi nag muy xalaat conséquences yi nga xam ne loolu la lii nar a jur mooy waa Quraysh moom foo jaar ak yéeféer yi dinañ ak naafiq yi ah Muhammad nag <laughs> ay salaatu àgg na nag kii mu ngi doora nag teer si nag kii diineem ji muy woote yépp moom mbiri boppam kese laa xoolal li mu def rek mais doomam moo takk soxna wàcc ko mu daal di takk kooku mu nekk bu doon tey liñ naan scandale léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam da doon xalaat réaction gaa yi ak ñooñu ak tamit euh, ay ci lislaam bi loolu conséquences yi mu mën a jur yonent mi aleyhi salaatu salaam nag loolu la doon xalaat ci mbir yi moo tax suñu boroom ne ko paa da doon ragal nit ñi yonent mi aleyhi salaatu salaam ragalul ku dul boroomam waaye moom avenir u l'islam bii suñu boroom teg ci loxoom ragalul ne l'islam këne dina àgg fam war a àgg ñaata xadis la ne l'islam bi dina àgg fam dafi ne ba yow mu din ñaata yoon la wax ne la alxuraan di wax naan wala aqibatu lil muttaqin loolu yonent mi alayhi salaatu salaam mi jàngale lool da ciy remettre en cause ko xalaat loolu mooy yow nag sincèrement yow xamoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mooy yow yaa subhaanallah mooy du loolu lay reme loolu noonu lay xalaat naan est-ce dina mën a nekkam déet waaye jamono ji mu ne ak lislaam bi niñ ko acculé fu ne mooy mbamb yi day day day nekk loo xam ne lu jafe la suñu boroom nag ne loo xam ne kon ngay nëbb loo xam ne buur yàlla da koy feeñal mu ne nag bi nga xamante ne ci la Seydina Zayd ibn Haarisa pare ci Sayyidatu Zaynab ba fase ko ba iddaam jeex zawwajnaaka ha ñun ñoo la ko dencal moo tax Sayyidatu Zaynab radiyallahu ta'ala anha wa da ko doon wax comme ni newee ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mu ne Sayyidatu Zaynab bint Jahsh da doon puukarewu ci soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam di leen wax naan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i sanawaat Allah mu ne moom sayyidatuna sayyidina kii euh, euh, euh, Anas ibn Malik mu ne sayyidatu Zaynab da doon wax li puukarewu ci soxnaa yonente bi aleyhi salaatu wassalaam naan leen yéen moom zawwaja kunna ahaalikun yéen moom seen waa kër leen maye yow Aysa yow moom sa baay la maye Abu Bakar la maye yow Hafsa sa baay la maye Omar la maye eh yéen ñi ci des sawda yéen ñépp seeni mbokkaleen maye kantaa man nag Zaynab man buur yàlla mooma maye mu nekk dogal atte bu jóge ca kaw asamaan juróom-ñaari asamaan waaw waaw mooy noonu la doon def doon leen doon puukarewu ci ñoom di leen wax loolu moom sayyidatu Zaynab bint Jahsh naan leen ankaxaniya ci yeneen riwaaya ankaxaniya Allah mina buur yàlla de boo man moom sama sëy mooy sëy bi nga xam ne asamaan lañ ko takke man képp la man moom du sama baay sama frère sama sama yii sama sama sama baay téex loolu amul buur yàlla ci boppam moo ma may moo tax suñu boroom ne fa lamma qada zaydun minha wataran zawwajnaakaha ñun ñoo la ko may ñun ñoo la ko may léegi nag waa lan mooy objectif bi lan mooy xikma bi bokk na ci xikma yi alxuraan indi ko ne li kay laa yakuuna ala almu'miniina xarajun fi azwaaji adiyaihim ida qadaw minhunna watara mu ne lii boo gisee buur yàlla def lii mooy ngir jullit ñi mu bañati amati benn problème benn souci waaw ci jullit ñi ci takk ñi nga xam ne ñoom mooy seen doomu adoptif yi seen soxna yi ñu wacc ñoom ñu takk leen ndax ñooñu duñu seeni fils duñu seeni fils réel sa doom adoptif koo xam na nga ko adopté man ma adopté woon kenn mu am soxna denc bàyyi ko man man naa koo takk ngir lool la mu bañ a nekkati benn souci voilà bu ñu bàyyee fase ba idda bi jeex nga man leen a denc mu ne wa kaana amrullah te mbiru yàlla nag moom du deñ di nekk maf'ula loo xam ne lu ñuy def la mooy dogalam li dogal mooy am te lii dogaloon na ko ca asal ne nii lay deme léegi nag kon lii mooy aay yi nga xam ne moo ñëw di wax ci dencuk sayyidatu na bint Jahsh ah moom nag bi nga xamante ne nii ci lañ ko euh, euh, ci la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi daldi denc euh, nettali bi moom yàggoon na duggoon nañ ci ak tamit waxoon nañ tamit riwaaye yi nga xam ne riwaaye la yoo xam ne yu yu wérul la yu ñëw ci di ci wax ni loolu yaataloon nañ ko ci suuratul ahzaab bi loolu moom bëgguñ ci ñëwaat di gine yàggal ndax moo mooy yenn yi buñ ci xasee yàggal buñ ci xasee def yaatal ko euh, looloo taxoon defatuñu tarjama kii yi de saxaabiyaat yi xam nga moom commencé woon nañ Sayyidatu Xadiija lañ njëkkoon a def defoon nañ Sayyidatu kii euh, Ruqayya euh, mais après dañ koo ba dañ koo ba ndax lool defoon nañ ko c'est pareil nag fii mooy loo xam ne def nañ ko pare moo tax affaire u ajj buñ ci agsee ñun duñ ci taxawaat de ndax mu ngi ci Zaadul Xujjaaj loolu dañuy nettali noonu rek feeyi mais pas di dugg ci kii détails yi yooyu non yooyu duñ ci dugg ak tamit na lañuy ñuy yooyu loolu def nañ ko yii nii nii ñu doon def ay affaire u koor gi ramadan ay ziwaaj yooyu dañ koo defuloon moo tax waaw si looloo tax ñu yàggoon mais bu doon am na ay fichier yuñ ko defoon kon doonuñ ci woon taxawaat lii nag ah ginoon nañ ci ah Euh, daal di daal di daal di yaatal lool foofu na moo tax tontu woon nañ yenn waxu orientaliste yi tamit di ko teg ci ñi nga xam ne tamit ay boroom xam-xam ci téere l'islam yoo xam ne dañuy euh, euh, indi histoire yooyu di ko wax muy yoo xam ne wérul ak loolu tax téere kenn du ne lii ci téere rek la nekk ak boroom xam-xam bi nu man di tollu que ne moom après loolu lépp noonu la mooy ne du ne du ne <coughs> loolu kii na rek que ne mu ngi ci borom xam diw diwa ko def rek kon loolu wér na déedéet moo tax mbir yi du ne loolu loolu moom yaataloon nañ léegi euh, xam nga euh, waa Quraysh waa Quraysh léegi nag mooy dañu de scandale ñu ne affaire bi nag takk gii de scandale la ñu def ko pain béni nag di wér gi wax ne suñu boroom li mu wax la suñu boroom li mu wax la mu ne maa kaana ala nabii min xare fii ma farada allahu la ne bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam newul ci moom benn souci ci loo xam ne buur yàlla moo ko farataal ci moom mu def lii nag sunnatallahi mooy doxaliinu yàlla tëraliinu yàlla ci ñi nga xam ne ñoo fi masa jàll min qabl wa kaana amrullahi qadaran maqduura mbiru yàlla mooy dafa nekk loo xamante ne nii da koo natt lu mu dogal la daal di koy natt moom borom bi subhaanahu wa taala buur yàlla dogalam lool la lu mu natt la mbiru yàlla dogalam da koo natt natt ko ba bu lii nii lay deme ah, moo tax seen yooyu moom taxawul kenn faalewuleen voilà kon ah, yonent bi aleyhi salaatu salaam kon noonu kon la denc sayyidatu Zaynab yaatal beeg yooyu kon mu ngi woon fële insha allah kon ñun duñ ci dugg léegi nag ah, ndax imaam Ahmad keroog bi nga xam ne ni mu yónnee yonent bi aleyhi salaatu salaam sayyidatu ah, sayyiduna Zayd ibn Haarisa la yónni ngir mu wax ko. li nga xam ne mooy li yonent bi alay li suñu boroom wàcce li nga xam ne moom mooy da ko bëgg a denc soxna ginnaaw bi iddaam jeexee comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Ahmad ibn Hanbal daal na koy solo ci xadiis boo xamante ne nii bu gudd la euh, bon daal dina fay tudd noonu li nga xamante ne nii noonu la ko muy dence Euh, Seydina Anas ibn Malik nag moom moo ko nettali ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko wax na ko nga dem ci Sayyidatu Zaynab nga wax ko ne ko mooy suñu boroom mooy ne moom da koy denc après incha allah léegi moom moo dem daal di koy wax moom Seydina Seydina Zayd ibn Haarisa léegi nag keroog céet gi lan la woon lan lañ lekk ah Seydina Anas nee na keroog. bi nga xam ne ci la yonent ba lay saabsaab mooy comme que suñu borom a ko maye mooy buy dugg ci moom amul ñu naan est-ce que maye nañ ba pare suñu borom maye na ko ci asamaan ba pare jeex na. yonent ba lay saabsaab dugg ci moom noonu léegi nag bi ñuy céet gi lan la woon Seydina Anas nee na ci xadiis bi ñu la wax noonu ci bi ñu la wax noonu euh, mu ne euh, te xadiis boobu mu ngi ci imaam Muslim soroon na lu imaam An-Nasaa'i mu ne keroog gis nañ bi fa yonent mi alei salaatu euh, li ñu doon lekk mooy ci ceet gi mooy xubzu la woon ak laxm atamana alayha alxubza wal laxm mooy mburu ak yàpp lañ lekk nit ñi daal di génn am nag ay nit ñu fa toogoon ci biir mooy bi nit ñi lekkee ñenn ñu dem nit ñi dem am ñu fa des nag di waxtaan di waxtaan ginnaaw lekk gi yonent mi alei salaatu salaam daal di génn Seydina Anas comme que moo ko doon liggéeyal nee na ma ànd ak moom topp ci ginnaawam mu dem ci néegu soxnaam yi euh, radiyallahu taala na dem di wër ci néeg yi di leen nuyu léegi fum dem rek boroom euh, ñu naan ko yonent bi aleyhi salaatu salaam naka nga trouver sa soxna di ko ndokkeel nee na euh, nee na nag mooy saa bu delloo fekk fa nit ñi mooy néegu sayyidatu Zaynab saa bu demee rek fekk fa ña nga xam ne mooy ña fa jot a des des fa rek nee na daal ba mujj gi bi muy kii noonu xaw ma man maa ko ne yonent mi alayhi salaatu ñoom dem nañ wala déet nee na ci la dem après bi mu duggee foofu ci néeg bi wàcc li nga xam ne mooy rido bi après sama diggante digganteeg moom ci la aayatul xijaab bi wàcce muy aay yi nga xam ne ñooy wax ci xijaab di muuraay nee na nag wa wu'ida al bi bima wu'idu bi léegi nag ña fa desoon nga xam ne mooy ñu invité la céet nga dem pare yow lekkal te ñibbi nga bëgg faa toog te tamit bon yenn yi nee na ñu daal di leen yedd nag waar leen ci loolu ñu defoon ci aaya bi naan laa tadxulu buyutan bi illaa an yooyu noonu euh, loolu la imaam euh, muslim ak imaam an-Nasaa'i imaam Ahmad bi léegi nag kon aayatul xijaab bi kon mu ne ci la wàcc Seydina Anas euh, noonu la ko nettalee léegi loolu dinañ ci gën a ñëw ci jataay bii di ñëw ak tamit est-ce que lii rek est-ce que amul yeneeni cause yeneeni sabab yu waral yoo xam ne yu ñu soloo la ne moo waral aayatul xijaab bi wàcc yooyu yëpp dinañ ko gis muy aay yi wax ci muuru muuraay dinañ ko gis après nag duggaale tamit ci ahkaamul xijaab waaw ak tey muuraay léegi est-ce que yan façon muuraay moo mën a ndax xam nga léegi moom gars yi c'est tendance léegi quoi ku tëb rek di wax mooy ahkaamul xijaab mooy est-ce que muuru moom ci diine la bokk ci l'islam la bokk wala bokk euh, aaday naar la li ko ñenn ñuy wax est-ce que ñooñu li ñu wax dëgg la wala déet ak tamit est-ce que ñun façon muuraay bi ñu xam rek.